Buenos Aires wala fële ca Matam wala fi nga xamante ne nii mooy ca Portugal da ngay xool un gramme d'or ci marché bi lu muy jar ñu la waxee nga jël lool multiplier ko ak cinq cent quatre vingt lim lay jox résultat bi mu lay jox xaalis bi mu lay jox total boobu ku denc loolu lu toll noonu mooy am nga nisaab bu ci matee at bu at mi ñëwee date d'anniversaire am nga génne zakat ci loolu. ñeneen ñi ñi ne or mooy ñoom dañ nag déedéet kon équivalent quatre-vingt-cinq grammes d'or ngay xool ak foo mën a nekk ci àddina bi nga dem ci sa marché nga laaj xool ana ñaata léegi kon ñoom ñu ne euh, <coughs> dangay xool rek sa marché un gramme door lu muy jar lam fay jar nga multiplier ko ak quatre-vingt-cinq loolu lam lay jox ci xaalis lu toll noonu boo ko dencee ba mu mat nisaal bu matee nisaab ba mat un an date d'anniversaire bu ñëwee ci loolu ngay joxe zakat léegi ana lan mooy dalilu ku nekk ñu ne la ñi nga xam ne dañu ne ñoom ci argent la parce que dañ ne euh, ba yàlla defee en tout cas mbir yi mujjee fii amat mu ne tuñ ko ci argent nii ci or gis nañ ne or bi mais day flambé day mooy dafa cher or dafa cher or un gramme d'or 32 euros lay jar ñu ne mais imagine leen bu nee ne yéen da ngeen ne mbir mi dañ koy def ci or dañ koy def ci or mooy yéen 32 ngeen di multiplier 85 muy cent euros. bu dee ci Sénégal lu muy doon deux mille sept cent vingt euh, muy lan un million sept cent quatre vingt un mille six cent ngeen ne yéen sénégalais sénégalais balaa joxe zakat Sénégal il faut mu ci lu toll ni un million sept cent quatre vingt un mille un million sept cent quatre vingt un mille six cent franc fa ba mu mat un an date anniversaire bu door koo joxe mais loolu mooy ana kan mooy joxe zakat kan mooy joxe zakat du bari te boobaa mooy yéen mooy fuqaraa yi dañ leen di léser mooy way ñàkk yi ñoom seen àq dañ koy dañ koy piétiner un million sept cent kan mooy denc loolu un noonu loolu ci alal joo xamante ne nii ci frottant la ñu ne déet loolu xaqu fuqaraa yi daanaka kon dañ koy jàlli dañ koy mel ni luy neenal ñu ne loolu benn la ñu ne am na beneen mooy ñun li tax ñu garder ah mooy lii nisaabul fidda mooy dañoo am mooy dañu nekk ci dilemme entre ñaari mbir yoo xam ne dañoo war a choisir benn loolu nag dangay jël bi gën a tuuti parce que mooy li nga xam ne moo gën a wóor moo gën a wóor ihtiyaatan li gën a wóor mooy mbir mi nekk li nga xam ne mooy mooy sëyu argent sëyu argent mooy li nga xam ne mooy nekk mooy nekk li nga xamante ni nii mooy euh, nisaabu suñu monnaie yii ndax loolu moo gën a wóor ndax mooy li ngeen wax yéen ay un million bu dee ci wolof un million sept cent loolu mooy imaginer leen ñaata la leese ci way ñàkkiñ de en plus am nañ leneen mooy ne nisaabu fidda amul wuute comme niñ ko gise woon mooy ne xadiis yépp xadiis yi ci ñëw dañoo mooy dañoo wér amul wuute ci fuqaha yi mooy nisaabu fidda du gisoon nañ ko laysa fii ma duuna xamsi awaaqin minal minal ah, ah, minal wariqi wala laysa fii lay wa laysa fii ma duuna xamsi awaaqin sadaqa loolu dafa leer amul benn boroom xam-xam bu ci wute alors que ci nisaabu li nga xam ne mooy zahab dafa am wute kon nag nañu jël bi nga xam ne wute amu ci def ko muy li nga xam ne mooy baasu li nga xam ne mooy suñu monnaie yi. ñu ne loolu mooy li nga xamante ne nii nisaab bi nga xam ne mooy kon bu argent seuil imposable bu argent moom la ñuy jox suñu monnaie yi waaw. te nag def ko lool moo gën bari njariñ ci fuqaraa yi te bu boobaa mooy loolu moo ànd ak ruuxu sax bi ñuy teg zakat bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax Seydina Muaaz waaye man de buñ la dàkkooralee ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah buñ la dàkkooralee loolu yëgal leen ne seen borom moo leen farataal seen kaw xamsa salawaatin juróomi julli fii fil yawmi wal layla fii kulli yawmin wal layla bépp ci jour bu ne ak jour mooy jour bu ne 24 heures yu ne te buñ la dàkkooralee ci lool nga xabaare leen këne buur yàlla moo farataal ci ñoom sadaqatan tuxadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim buur yàlla moo farataal zakat joo xam ne zakat jo joo xam ne moom lañuy jël ci seen way woomal yi di ko delloo ñi nga xam ne way ñàkk ni ñu ne loolu système de zakat système de régulation la waaw si zakat régulateur la social suñu boroom da koo def ngir société bi bu ñuy am ba ca kaw bàyyi ñu ci des moo tax mu ne turandu dañ leen koy delloo comme si ci ñoom la jóge woon hein comme si ci wa fi amwaalihim haqqun ma'lum nekk na ci seen alal yi ak joo xam ne ñoo xam la ñu ne loolu lépp daa tax te bu boobaa bu ñu ko defee nisaabu la ñiy joxe zakat ci lay gina a bu ko defee dimbali wante bi nga xam ne moo nekk sagesse bi nekk ci joxe zakat bi mooy loolu mooy loolu day day day gën feeñ te ñu bari dañ koy mën a taxawee ci jullit ñi ñu ne loolu moo ëpp njariñ kon ci li nga xamante ne mooy masaakin yi ak fuqaraa yi waaw kon loolu la léegi nag ci gàttal lool lañu wax te tamit mooy liñ la wax sànk bu ñuy wute ci ñaar bii kawe lool bii wàcc ixtiyaat bi mooy li gën a wóor li mu laaj mooy nga jël bi gën a féete suuf te tamit am na beneen ñu ne ñun Euh, lii ngeen di wax lii ngeen di wax yéen ne fidda ne nañ ko def ci dahab loolu du dox loolu du dox dahab du dox pourquoi du dox parce que bu dee or la mais or bi gis ngeen ni mu chéré ak affaire yi ni muy yokke hein ni muy yokke mooy kon yow gaa yi ñiy joxe zakat dootuñu bari dootuñu te lool bokk na ci liñ leen wax sànq ci biir léegi ñeneen ñi ñi ne ñoom ci oor la ñu wax xoolal ko mel ni am na ñoo xam ne nag détaillé wuñu mooy ñiñ la tuddaloon sànq xoolal euh, boroom fiqhul is euh, ki mudawwanatul fiqhul yi rahmatullah alayhi moom ni mu waxe affaire bi ah mu ne alxaddul adna alladi tajibu fihi zakatu min alnuquudi wa huwa alladi yusammihi alfuqaha annisaab yumkinu an yuqaddar bi nisaabi aldahab wa yumkinu an yuqaddar bi nisaabi alfidda eh, fa ida qadarnaahu qadarnaahu bi ha fa ida qadarnaahu bi nisaabi aldahabi fa ida qaddarnaahu bi nisaabi dahabi muy quatre-vingt-cinq grammes yoo yële hein mu ne irtafaa aw inxafad wa ida qaddarnaahu bi nisaabi fidda wa huwa moom nag six cents la wax grammes waxoon nañ la cinq dafa amoon wuute ñii ne six ci wàllu argent ñii ne quatre euh, cinq cent quatre sa lool mooy li ëpp mu ne taqrib bi taqriban moo tax moom mu ne à peu près ah fa inna nisaaba nuquudi yakunu qiimata nuquudi lati yuwaasiya yu saawiha eh, six cent jaraman min al fidda mu ne hada huwa al aslu alladhi yan yan bani Hmm? alayhi miqdaaru nisaab fi nuquud illaa annahu lammaa kaana isticmaalu dahabi bayna nnaas akthar fi lwaqti alxaadiri min isticmaali alfiddati lirtifaa'i mustawaa almaciishati wa ghalaa'i alasyaa fa inna nisaaba nnuquudi yanbaghii an yaquuma alaa asaasi naqdi alsaa'id alakthar intishaaran wa huwa dahab wallaahu a'lam. mu ne fekk dana li gën a néew ci zakaatu an nuquud mooy suñu monnaie te moom la mu ne loolu mooy li gën néew mooy sëy bi moom la fuqaha uy di wooyu nisaab bu dee ci wàllu xaalis mu ne loolu mën nañ ko def ci wàllu or mën nañu jël sëyu or def ko ko wala sëyu xaalis léegi bu dee sëyu or mooy quatre-vingt-cinq grammes bu boobaa mu yokk ak mu wàcc xaal mooy ñu naan a ah, ah, ay 20 euros mooy la gramme door wala suba 30 wala ginnaaw suba 15 euros loolu lépp benn la ci mu wàcc ak mu yéeg ci yem. waaw mooy jamono ji ngay génne ngay xool ñaata lay jar ci marché bi la mu toll lu toll noonu ngay génne. léegi nag bu dee ci wàllu nag xaalis nga ko def mu ne 600 à peu waxoon nañu 595 insha allah mu ne loolu bu boobaa it noonu ngay def moo xam wàcc na am yéeg na mu ne nag léegi nag. quant léegi mooy mbir yi lii mooy cosaan bi. soit ci or wala ci xaalis mu ne nag bi nga xamante ne léegi ñun ci suñu jamono jii bi nga xam ne mooy li ñuy utiliser or diggante nit ñi moo ëpp li ñuy utiliser argent ndax lan ndax kawe yëkkateeg niveau de vie bi vie bi dafa gën a cher dafa gën a dafa gën a waxalaaul achat mbir yi dafa gën a cher mais niveau de vie bi dafay dafa dafa kawe dafa yéeg léegi mu ne kon ci kaw loolu kon nisaaban nuqud suñu nisaab yi nga xam ne mooy suñu monnaie yi ñu yor léegi li moom daal yan bari yi an yaquma li nga xam ne daal moo war ñu teg ko mooy ci dañ koy teg ci mone bi nga xam ne moo gën a moo gën a siiw ñu koy utilise mooy ñaar ci ñaar yi or wala xaalis bi ci gën siiw bu ñu utiliser mooy xaa mooy or kon boobu lañ ko war a teg mu ne ndax lim gën a siiw ak li nga xam ne moom la tasaaroo te loolu mooy az-zahab wallahu a'lam waaye euh, az-Zuhayli tamit lu mel noonu la wax waaye moom waxam dane xoolal wa yajibu aydan i'tibaaru nisaab al-haali kama kama kaana huwa al-muqarrar fi al-asl ash-shar'i duuna an-nazar ila tawaafut ila tafaawut as-si'r as-si'r al-qaa'im al-aan bayna adh-dhahab wal-fidda waaw léegi bi mu waxee lool mu ne. Euh, mu ne bon euh, mooy suñu monnaie yi ñu yor léegi comme ni nga xam noonu la saxe ci charia nisaab bi c'est imposable te kenn du xool bàyyi xel est-ce que affaire bi yéeg naa marchandise yi yéeg nañoo léegi wala déet mooy dañuy xool mooy wala diggante mooy gap bi am du ñu fi nekk di xool naan bon c'est que or bi dafa gën a fort argent bi de trop quoi mu ne lool kenn du ci bàyyi xel waaw. léegi nag mu ne mu ne mu ne nag euh, suñu jamono jii hein mu ne suñu jamono jii li nga xamante ne nii moom lañuy def ah mu ne mooy dañuy jël. suñu monnaie waaw kay mooy laaj bi ñu doon wax sànq parce que dama doon dama doon euh, dama doon liiraale leneen lu mu euh, mooy léegi ana ci ban la ñuy jox la ñuy jox léegi ban la ñuy jox ci suñu suñu monnaie yi léegi dane ah <coughs> moom dañuy xool wa wa wa wa wa wa mu ne al awraqu naqdiya dañu koy def wa yajibu walla waaw moom fii la woon lu tax continuer mu xool feneen ginnaaw bi mu waxee lii ne li nga xam ne moo war ñu bu bàyyi ko xel ci nisaab c'est imposable léegi mooy li nga xam ne moo sax ci cosaanu sharia ah tout en occultant du ñu fi nekk di xool est-ce que lan moo gina a euh, euh, mooy seeraay bi am ak différence bi am entre al-dhahab al-fidda bii nim seere bii nim wàcc mu ne nag wa tuqdaru al awraaqu an naqdiya bi sin bi sinri dahabi mooy mu ne yi nga xam ne ñooy euh, suñu monnaie yii nag nga xam ne ñooy yokkaal yi moom dañ koy natt ci li nga xamante ne mooy mooy euh, or voilà mooy mu ne moom ci oor lañ koy natt lan moo tax ana lan moo tax yaa Seydina kii euh, Zuhayli lan moo tax nga wax loolu mu ne moom li tax hein parce que bi si'ri dhahabi lu tax mu ne li annahu wal aslu fi ta'amul ndax mooy cosaan ci échange yi ci yi ñuy jëfandikoo ci wàllu échange yi or mooy cosaan bi mu ne wali anna ghitaa an-nuqudi huwa bi-dhahab ndax li nga xam ne lii nañ doon wax index li nga xam ne mooy chapeauté xaalis yi nekk li nga xam ne mooy réserve bi nga am mooy garantie monnaie yi monnaie yi am huwa bi loolu ci lan la mu ne loolu ci or la léegi après mu ne wali anna al mu ne ta mooy ci kii yi nga xam ne or la mu ne loolu ci jamono yonent bi alayhi salaam tamit waa ahlu makka moo doon cosaanu monnaie yi te mooy li nga xam ne moo doon cosaanu eh, yiñ doon natt ñi nga xam ne diya yi bu kenn faatoo nit wala yu mel noon ci wàllu woow lañ ko doon natte léegi nag mu ne ki nga xam ne nag mooy kiy def échange yi kiy échange ah mone yi moom day laaj mu ne kon ki nga xam ne mooy def échange yi laaj ana ana ana njëgu njëgu or wa yasalu sarraafu an si'ri dhahabi bil umlati al mahalliya ar ra'ija fii kulli balad mu ne kon waa ji kii def échange moom li muy def day xool day laaj waa ji bëgg a def xam est-ce que ci monnaie locale am ce que ci or wala lool moom kon nañ ko def or day laaj euh, euh, njëgu or ci dëkk ba mu ne waaw loolu lay def fa mu ne la gën a siiw te dëkk ba muy or mu daal di koy def après mu joxe exemple ci wàllu misra ak yooyu léegi bi mu waxee lii ba pare mu ne nag waaye wa yaraa kathirun min ulamaa'il asr anna nuquuda tuqaddaru bi si'ril fidda ihtiyaatan li maslahatil fuqaraa wa li mu ne waaye nag lii de man naa ko wax za man wax ba az-Zuhayli lii laa wax de waaye nag li ëpp ci boroom xam-xamu jamono ji ah, mooy moom moom contemporain la syrien la syrien la fu muy dund Qatar lay dund léegi mais mu ngi dund mu ngi dund ah. mu ne mais nag li ëpp ci boroom xam-xamu jamono ji dañu ne affaire bi noo kenn du ko def ci oran ah. xaalis argent moom mooy première avis bi ñu la waxoon moom mooy li nga xam ne mooy seuil imposable boobu mooy daw ci suñu monnaie locale yi boobu la ndax lan ihtiyaatan waxoon nañ leen seeni seeni seeni argument mooy moo gën a wóor def lu gën a wóor te tamit li maslahatil fuqaraa yi loolu moo gën a yéwén ci way ñàkk ñi sinon bu ngeen ko defee ci or yéen lool li muy tekki mooy ñu bari dootuñ joxe zakat te mooy mais fuqaraa mais mooy da gis koo xam ne mais moom day nekk riche jàpp ne pauvre parce que na ko ne yéen mbir mi il faut nga am xoola wolof boo xam ne nga il faut am un cent xaw sept cent ma lan boo denc at ba ngir mën a joxe zakat ci sa kii mais kooku vraiment ñu ne non non non non am na daalika am solo mooy ñu def ko ci argent moo am njariñ ci fuqaraaw yi mais tamit day am njariñ ci ñi koy joxe parce que az-zakatu huwa waaw léegi nag. lii wax ba Zuhayli wax euh, jiitu woon na ko ci ki nga xam ne mooy euh, Qardaa bi ci ci téeram boobu it moom it lool la loolu la dëgëral mais moom côté bi mu demee daa xaw a parce que moom li mu def dafa day def à peu <laughs> moom li mu def dafa gën a ginnaaw bi nga xam ne ci la euh, wax ab yi ne moom bon moom moom li ma jàpp daal mooy wa lii anna hadha al qawl salimul wajha qawiyul hujja waaw moom dane man mooy deuxième bi mu waxee ba ndax deuxième bi ne keneen mbir mi ci or lañ koy def mooy nekk nisaab bi c'est imposable mu ne loolu moom la ko mel ni mooy ustaaz bu euh, siiw boobu newoon Azhar Abu Zuhra mu ne moom loolu la wax Ah, ak ñeneen ñu tudd mu ne moom nag lool mooy loolu daal la d'accord que ni mbir mi ci day nekk ci fidda mooy day nekk ci li nga xam ci noo ci zahab mais moom dafa ñëw di compare ne moom fi mu dugg moom xam nga ñële mooy euh, joxewuñ layu ñooñ de waaw mooy ñële <laughs> mooy ñi ne nañ ko def or dañ ne ñoom or la dañ ne parce que or bi gis nañ ne dafa moom dafa am genre lu mën nañ ne am na presque stabilité moom nag wax na ba wax ne ay jamono yonent ma lay sarsam ba léegi mais loolu c'est bizarre ndax moom mooy Qardawi moom ci boppam ci biir dem na ba ci biir reconnaître yenn euh, comparaison yi muy def que ne affaire bi moo ça ne mais mooy ñoom dañu ne parce que or bi. comme li kiy wax rek wax ba Zuhayli rahmatullah euh, hafizahullah mooy ne affaire bi parce que or bi moo ëpp lu ñu utiliser waaye kantaa lim ne fële moom moo chapeauté kii yi mooy nekkatul lool de indexeetul affaire yi du or bi moom lañ indexé monnaie yi léegi wax nañ la léegi monnaie flottante moo am moo tax loolu day day day day ñàkk dëgëral wax jooju ñoom kon ñi wax côté or bi dañ ne ndax moo ëpp luñ koy utiliser te tamit mooy boo seetloo ki nga xamante ne nii bokk na ci li ñuy wax ne man la doon argent ndax dañ ne bu nekkee argent mooy ne dangay xool xoolal mooy yow argent ñaata la ñaata la sànq bi nga waxee affaire bi mooy ma la waaw argent de. Euh, cinq cent quatre-vingt-quinze fois loo amoon cinq cours yi cours yi lu la joxoon cours mondiaux yi lan la la joxoon ma ne la zéro trente-neuf euh, euh, euh, euro de la ma joxoon zéro centime fois trent neuf nga ne ma égal ma ne la ah deux cent nga ne ma deux cent ñoom ñu ne deux cent trente-deux euros imaginez deux cent trente-deux euros euro est-ce que ku denc deux cent trente-deux at ba at kooku mën nañ ne kook borom ku riche la parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam dana tuxazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim est ce que man ngeen tudde ku de koo xam ne 232 euros la denc at ba at ngeen ne koo ku riche la léegi mooy léegi bu dee ci wolof yi xaaral wolof yi yéen kon 232 euros fois 655 moom day nekk la yéen nag day bari ci yéen <laughs> cent cinquante et un mille neuf cent quatre vingt est-ce que ku denc cent cinquante et un mille neuf cent quatre-vingt-douze boroom alal la denc ko at baat mooy loolu day tax loolu day wan ne kon def ko ni saabu zahab loolu du mën a non fidda loolu du mën a du jàppandi du mën a ne parce que kooku mënuñu koo tudd ne ku am la ba pare comme li euh, Qardawi ñi ànd ak moom ci loolu wax mooy que ne boo defee comparaison hein ak yeneen yi génne zakat xam nga yooyu ñëwaguñu ci mooy ci wàllu gëléem xam nga ko am cinq gëléem mooy génne loolu mooy nisaabu zakat mooy ko am ci gëléem mooy ko am cinq ñu ngi koy avancer tuuti parce que ñoom seen argumentation la ñu ne cinq gëléem hein ku am cinq gëléem kooku noonu mooy génne zakat ak ki nga xam ne quarante xar la am ñu ne boo seetlee boo seetoo cinq gëléem ak quarante euh, euh, xar bu ci nekk boo sooree ci marché bi li muy jar boo demee ci ñi nga xam ne ñooy jaay gëléem ay Qatar walla ñooñu nga xam ne ak ay Mauritanie ak ñooñ nga xam ne am nañ ko di ko jaay wala fële ca senegal ci daara Jolof ak ñooñu ñuy jaay gëléem boo seetee ak ñiy jaay xar ma dem fee ca ca ca ca ca Bawol wala ca Kajoor wala ca Daral jënd 40 xar njëgam moom mu ne day xaw a tolloog 400 hmm, dinars mooy ñoom seen côté lay wax ko quoi hein wala lu ko ëpp xam nga 400 dinaar lu bari la alors que mooy euh, côté dinaar côté dinaar lan la ñu wax ne moom mooy bu dee dinaar bi amoon jamono yooyu moom loolu lay waxee dinaar boobu lan lañ doon wax mooy équivalent wu 400 dinaar alors que bu dee nisaabu zahab muy or 200 dinaar la hein loolu xam nañ ko. non non lu may wax ni non deux cent dirham voilà vingt dinar waaw <laughs> vingt ishruna dinar mooy comme li xadis bi waxoon bu dee ne da ngaa am wa ida malakta mooy liñ gisoon xadisu sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa arda mooy boo amee lan ishruna dinara boo amee vingt dinaar léegi ñu ne ñoom boo xoolee nisaab bële day tollu quatre cents dinaar ñu ne kan mooy xam nga gëléem bi bu dee cinq ki am mooy nisaab bi ki am quatre kook du joxe sa zakat léegi mu ne xardaaw euh, yi mu ne naka la ashari'u hein di considérer ki nga xam ne dafa am quatre gëléem wala 39 xar parce que matalul nisaab mu jàpp ne kooku fakiir la mooy warul a joxe zakat ba pare di joxeloo zakat te waxam ji mu wax nii textage moom la Abu Malik répété ba pare bi mu ko répété def euh, benn kii not de bas de page ne unzur fiqhu zakat lil Qardawi hein <laughs> mu ne kon naka la ki am 4 gëléem te gëléem dafa cher kooku nan la ñuy waxee ne moom moom moom moom moom du ko riche ba pare ñu ñëw ci ki nga xamante ne moom ak ki am 39 xar ñu ne kooku riche ñëw fekk ki nga xamante ne nii moom moom amul lu mu jënd benn xar parce que yow 232 euros loolu mënula jënd benn xar mais loolu mooy euh, bon mooy ni ko xardaa yu waxee man maa wax ko ci euro bi may wax kuur yi mais moom selon moom ni wax moom mooy. moon ak yi mu joxe résultat yi joxe mooy dane moom mbir mi loolu ñuy joxeloo zakat surtout ci yenn réewu arab yi teg ko ci fidda loolu mooy kooku noonu ku mel noonu loolu sax mënula jënd benn xar léegi nan la ñuy waxe ku mënula jënd benn xar kooku moom na joxe zakat ki nga xam ne am na 39 xar ñu ne ko doo joxe zakat moom selon ses calculs mu ne kon bi loolu la ki am 39 xar kenn du ko génneloo zakat kanta waa ji nga xamante ne nii moom dafa am lan dafa am lu toll nii ci fidda bu dee ñu koy génneloo nga xam ne bariwul ñu ne ko yow ku am nga bay bay bay bay bay génne zakat kook nan la mën a nekke waaw léegi yooyu lañ wax ne loolu la après <laughs> mais euh, finalement finalement pour tëj mooy ana insha allah lan moo ci gën a dëgër ndax wax ji yépp mooy loolu wax ji yépp mooy loolu ana lan moo gën dëgër fii hein mooy dañu naan insha li gën lëng mooy wax bu njëkk bi mooy wax bi ne affaire bi ci fidda la mooy ci argent la mooy suñu monnaie yii ñu yor léegi euro dollar franc CFA ouguiya yen euh, euh, euh, rial janiya dirham dinar selon Tunisie ak ak ñooñu hatta pesos le rouble ak livre sterling loolu li gën dëgër incha allah mooy ne seen nisaab ci fidda ci argent la cinq cent vingt quinze grammes d'argent mooy ku am lu toll noonu denc ko ba at loolu mooy da ngay génne zakat ci sa al ci xaalis léegi lan moo tax nga ne moo gën a dëgër ñu ne la premièrement mooy ñoom li ñu wax ñi soutenir loolu te mooy comme li Wahba Zuhayli wax ne mooy jumhurul fuqaha kathir wala yara kathirun min ulama al asr muy ñi ëpp ci boroom xam-xamu jamono ji mooy liñ la wax ne la lu tax parce que affaire bi dañoo nekk ci ñaar yoo xam ne fokk ñu am ci benn fokk ñu am ci benn fokk ñu jël ci benn mooy soit or soit argent te or bi bu ñu ko jëlee mooy àq yu bari mooy ñiy joxe zakat du bari comme li ñu wax parce que un million et quelque imaginez ku nekk Sénégal nga ne ko lool ngay joxe ku nekk France deux mille euros ngay boo ko dencee ba at mais ana kan mooy joxe joxeeti zakat du bari te bu boobaa mooy fuqaraa yi nga xamante ne nii ñan ana ana système mooy liñ la wax noonu li muy jariñ lan moo koy doxati léegi lan moo koy doxati loolu benn la te tamit mu am leneen mooy al ixtiyaatu mooy bu ñu amee ñaar yooyu dangay def li gën wóor loolu dafa bokk lu ama am solo la mooy ñaar yu taxaw nii tout le temps deel jël li gën a wóor parce que boo jëlee bële amaana yaa ngi ci njuumte eh, ki ne or laay jël mais <laughs> masala mi masala ijtihaadiya la dëgg la mais jullit bi tout le temps day def li gën a sàmm ak li nga xamante ne nii bu ko defee amul kenn ku naan ko li nga def baaxul waaw amul kenn ku naan ko li nga def baaxul am na beneen mooy comme que affaire bi nag parce que ñu naan bon parce que euh, la fidda li mu wàcc li mu wàcc dafa bari terey wàcc dañ naan or bi noonu la te hypothèse bi ngeen wax naan fidda naan naan naan argent li muy wàcc dafa bari mais or bii day wàcc te yéen bu ñu leen delloowee hypothèse boobu te ku mel ni yi gis naa ko muy wax loolu naan mais ñun même man même même suñu avis bii ñu yor ne ñun fidda mais affaire bi ci xaalis la zahab la or mais bu or bi ñëwee bese ba ba mel ni fidda nag bu boobaa nu ñuy def. ci ci noonu nag ci la tontuwaale ci biir mooy li wax nii neen est-ce que mooy loolu dina ci ñëw ku tonkoo mooy naka la sharia naan ki am 39 xar parce que nisaabu xar yi mooy 40 xar nisaabu gëléem mooy 5 gëléem naka lay waxe ki am 4 gëléem pauvre la ki am 39 xar pauvre la ba pare yéen bu ngeen ne da ngeen ko def ci fidda mooy ne ki nga xam ne moo koy joxe ki nga xam ne da ngeen ne ko génneel zakat te mu am bu dee ci euro bi comme nii nii ay deux cent et quelques lu mu denc ba at kooku noonu amul lu mu jënde xar dañ naan en tout cas bu dee Europe moom loolu moom mooy xar ëpp noonu mooy xar man mii xam naa ci dara dara kooku mën na cee jënd lu ëpp xar te sax mbir mi dafa nekkul ci naan damay comparer dëgg la am na ñoo xam dañuy com dañ ne dañuy def étude comparative entre ansiba mooy nisaab yu mu yu wuute yi entre nisaabu dahab ak fidda liñ ca war a génne muy or ak xaalis équi def euh, comparer ko ak 40 xar lu muy jar jamono yooya ak tamit gëléem 5 gëléem lu muy jar ak tamit li nga xam ne mooy euh, euh, ci mm, wàllu mbay mi li ñu ciy génne équivalent wam loolu boo ko defee ci boppam même bu dee yenn yi jege nañ feneen yeneen yi xaaju ñoo jege te xardaaw yi ci boppam dugg na ci loolu dem ba ci biir ne affaire yi bu boobaa mooy dañuy gis ne euh, buñ ne parce que mooy li doon wax ne buñ nee zahab bu zahab bi ñëwee mooy bu or bi ñëwee ba wàcc ba wàcc mais bu boobaa kon nu ñuy def ñun ñi wax lii mu ne bu boobaa dañuy xool est-ce que mën nañ koo def nisaab bi mën nañoo xool def euh, xool ci wàllu yeneen yeneen nisaab yi am mooy ci wàllu xayawaan yi xool li gëléem di jar équivalent ñu xool lu toll noonu def ko nisaabu suñu monnaie yi wala boog nañ jël ci wàllu mbay yi ñu def ko mooy noonu la jël mooy day supposé naan nañ def ni nañ def mais ni ci mujje dane affaire bi hein loolu lépp finalement mooy bi mu gisee di def ay comparatif comparatif dafa gis ne affaire yi vraiment dafa am wuute bu rëy entre yi euh, or bi ya nekkoon or début ba ca ba ko charia yi def ak lii te tamit dañuy gis gap bu rëy finalement fi nga xam ne moom la mujjee dafa ne affaire bi kon day nekk euh, xaaju li nga xam ne mooy nisaabu euh, mooy man na nekk euh, xaaju nisaabu xar yi hein xaaju nisaabu xar yi muy au lieu de quarante xam nga quarante la mais mooy équivalent wu vingt xar mais ba loolu loolu nag lañ lay delloowe moom lañuy delloo wax ji nga xam ne moom lañu waxoon sànq wala mooy soit euh, équipe mooy mooy mooy euh, mooy moitié dane bu boobaa day nekk nisaab bi man nay nekk moitié wu moo tax mu ne wa hadha al mi'yar huwa alladhi huwa ma yuwazi mutawassitu nisfa qiimati xamsin min al ibil aw arba'ina min al ghanam fi awsat al bilad wa a'daliha mu ne euh, mu ne façon mooy li nga xam ne moom la ñuy meeyaar mooy li ñuy teg ngir di ko nattee di ko xoole affaire yi moom day tollook mooy mooy moom bi mu defee ay ay euh, raisonnement moom fi mu dal si fi mu agsi mooy mu ne day tollook moitié wu xii mooy cinq gëléem li muy jar moitié wam moom bu boobaa day mën a nekk nisaab ci suñu wàllu alal yi bu boobaa mooy supposition bi mu wax léegi bu dee fiddaat or bi dafa wàcc comme argent bi lépp wàcc ba daanaka jaratuñ dara mu ne bu boobaa kon euh, selon moom raisonnement bi mu demee dañuy gis ne kon nisaab bi fa muy nga xam ne mooy gi li gën a euh, maanu fa muy nekk mooy boo jëlee cinq gëléem yi nga xam ne moom mooy nisaabu gëléem yi li muy jar cinq gëléem nga xaaj ko ci digg bi njëgu cinq gëléem nga xaaj ko ci digg bi loolu mooy nekk nisaabu suñu mone yi wala boog mu nekk xaaju quarante gëléem mooy njëgu quarante gëléem alxamukallah mooy nga jël njëgu quarante gëléem nga xaaj ko ci digg bi mooy vingt rek kon mooy lii nag lañ naan fii lañuy tontoo li mooy liñ mujjee wax mais naka la sharia di wax ne eh, waajale joxeel zakat waajoo xamante ne nii waajoo xamante ne nii moom li am bariwul alors que ki am 39 xar bu ko joxeloo zakat dañ naan mais dañoo bokkul dañ naan affaire yi premièrement mooy eh, sharia bu waxee affaire yi ta'abbudi la premièrement mooy bu charia waxee ñun au lieu ñuy nekk di xalaat ak nii la ak lii mooy premièrement dañuy koy jëfe te mooy nisaabu fidda ak dahab dafa leer charia daf koo leeral surtout bu fidda bu argent léegi ñun ni tontoo loolu mooy dañu naan euh, li mu ne ko am 39 xar ñu ne waa ji du pauvre ki am 4 gëléem ñu ne ñoo ku am 39 ñu ne pauvre la ki am 4 gëléem ñu ne pauvre la kanta waa ji nga xamante ne nii nag moom moo am ci fiddalu toll ne loo xam ne taxu la bari lool ñu ne ko pauvre dañ naan loolu ginnaaw biñ la waxee liñ la wax sànq dañ naan la loolu it moo ma soon a nekk ah parce que da foog ne ci jamono ju ne ba ba ba lislaam lan moo tax fuqaha yi di am différence ci fo ci zahab beeg ci surtout ci ci euh, fidda bi ñaata lay tollook même zahab bi ñaata lay tolloo da nga foog ne mooy yi sharia ñoom ñépp a tolloo mais tolloo wuñu ñoom ñépp mënoo am si bay mooy euh, euh, li jëm ci wàllu mbay mi ak ci wàllu xaalis bi. ak or bi ak li jëm ci wàllu gëléem yi wàllu nag yi wàllu xar yi ñoom ñoo tolloo loolu tolloowuñu sharia mooy xool lu ko neex mu teg ci suñu borom mooy xool lu ko neex ak ñu ko neex mu ne lii laa fay teg waaw mu ne lii laa fay teg lii laa fay teg léegi yéen mooy <coughs> comme que affaire bi daal comme que affaire bi nisaabu fidda moom mooy euh, non zahab loolu muy oor nekkatul li nga xam ne mooy lañ indexé suñu alal yi léegi ne moom la ñuy ëpp lu ñuy utiliser loolu xam nga ne li ëpp lu ñuy utiliser mooy suñu monnaie yi te suñu monnaie yi teguwul ci or kon kon affaire bi mooy suñu monnaie yi la moo ëpp lu ñu utiliser affaire yi ci spéculation kese la tegu waaw. ci spéculation kese la la tegu or nag naka jekk moo ginoon a gën a yëkkatiku fidda moo ginoon a yëkkatiku fidda or bi moo ginoon a yëkkatiku li nga xam ne mooy argent insha allahu taala li nga xam ne daal moo gën a lëng te moo gën a wóor te moo gina a tolloog ruuxu sharia tax bu boobaa xam nga ñoom li ñu wax nii mooy ne waa ji nga xam ne deux cent euro la denc euh, équivalent loolu wala trois cent euros ndax affaire bi day yéeg mu ku denc trois cent euro at ba at mooy nga xam nga ne kooku vraiment nekkul loo xam ne da koo soxla soxla boo xamante ne nii gu jàmp la ndax loolu xam nga alxuraan da ne yasalunaka madha yunfiquna qulil af dane yasaluunaka jaam yi de dinañ la laaj yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ah, maada yunfiquun ana lan la ñuy dépenser qul waxal al afu mooy li nga xam ne mooy li des waaw li des mooy ki nga xam ne moom dafa am ay kiiwam wax nañ la ginnaaw bi mu génnee dépensam yi fay ay boram ñi muy dundal loolu lépp mu yor loo xam ne équivalent wu trois cents euro wala lu ko jege loo xamante ne nii chez wolof hein day nekk environ ay cent quatre-vingt-seize mille presque dix-sept deux cent mille ku ko denc at ba at te teewu koo dund dund ko gu normal teewu koo faj ay ay soxlaam kooku mooy kooku parce que euh, manuñu ne waa ji pauvre la quand kooku nan nga ko mën a tudde pauvre mais du pauvre pauvre du denc loolu pauvre masoo gis pauvre boo xam ne day denc lu toll ni deux cent mille francs CFA ba pare nekk pauvre at ba at mooy ça suppose waxuma gaa yi nga xam ne ñoom dañoo feebar ndax ak nay moo leen feebar loo jaral na leen sax ba ñu dund mais nañuy denc alal ñoo waxuñu loolu nit ku normal ku denc lool at ba at mooy ne ñun fii parce que am na beneen affaire mooy ñun ni ñuy déggee ran yi ni ñuy déggee ran muy riche l'islam waxul loolu moom laa la waxoon ne nekkul koo xam ne il est riche en dollars en millions million de dollars wala millions d'euros mooy koo xam ne moom lañ daan classe moyenne ñi nga xam ne dañ ciy génn am nañ luñ dunde am nañ luñ sutur lawoo mi am nañ lu ñu dunde ci at mi am nañ loolu lépp la des nga xam ne denc nañ ko at ba at mais loolu bokk ak waa yi nga xam ne ay jur la yor waa yor jur la yor ay ay xar la yor loolu ñun teguwul cim xel shariam moo ne ku am quarante xar wa fi arbaina shaatin shaa loolu sharia ko teg nekkul cim xel lañ toog naan bon imaginons pourquoi mu ne quarante pourquoi pas 39 parce que loolu boo ko doxee mooy sëy bu ñu teg rek man nga wax loolu pourquoi on commence ici pourquoi pas plus bas pourquoi ñu ñëw 5 pourquoi pas 4 bu ñu la waxoon 4 sax nga ne mais pourquoi 4 pourquoi pas 3 mooy loolu nag charia du demee noonu ñi nga xam ne ñooy jur ji te jur ji gis nga mooy waa ji li ko ciy fekk ak tamit li nga xam ne jur ji bokkul ak alal jii bokkuñu. bokkuñu fenn entre or beeg xaalis ak argent beeg yooyu ak jur ji mais bokkuñu géléem yi tamit naka noonu yow boo ñëwee dañ bu dañ lay delloo laaj bi ne la mais quel lien quel le lien entre quatre géléem non cinq géléem bii nisaabu géléem ak trente-neuf euh, quarante xar te pourtant lépp lu ñuy sàmm la rek lépp lu ñuy sàmm la kese waaye li nga xamante ne nii moom lañuy joxe ci ci ci ci ci ci ci euh, li nga xam ne mooy asimaar ban ban lien la am ak lii ban lien la am ak lii moo tax ñi dugg ci comparaison bi euh, euh, mooy dañoo dem ba ci biir man al ba ci biir. yu bari dane yii mooy da ngay gis ne affaire yi dafa mujj jaxasoo dafa mujj jaxasoo parce que dafa mujj xoolaat léegi nam doon def mooy day mujju ne bon eh, yabdu bon il paraît que xikma bi kon lii la boo gisee suñu borom laaj ci lii loo xam ne presque c'est insignifiant te laaju ko ci beneen bi loolu euh, presque peut-être lii la mooy ci loon ngay dëkkee ay peut-être ay peut-être alors que affaire bi nag du noolu affaire mbiru du loolu affaire bi mooy euh, suñu borom moo teg yonent bi alayhi salaatu jottali ci lam nañu yonentam alayhi salaatu salaam ne ku am lii lii la mbir mi nag dañoo nekk jamono joo xam ne mooy yii nii nga xam ne ñoo amoon ginnaaw ba ñu fi bàyyee li sharia digle parce que ñun bu ñu jàppoon ci yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax ne affaire yi nga xam ne moom la ñuy euh, euh, kay la ah wazn ci waa Makka yenn euh, beneen bi mu ne waa Medina al kaylu kaylu ahl mooy waa waa Makka wal mizan non mizan mooy yi ñuy doon yi ñuy peser waa ma waa Makka euh, kaylu bi mooy yi ñuy euh, kii en volume waa Medina mooy ñun bañ bàyyee lool même ci jullit ñi sax dafa mooy même bi nga xamante ni. réewu jullit la dafa amoon li nga xam ne mooy problème yu mel nii mooy nisaab bi yemul woon ci réew yépp yépp yépp yépp ginnaaw gi voilà léegi mooy loolu bi mu amee da amatuñ benn loo xam ne lu stable la dañuy dem li nga xam ne moo gën wóor waaw tout le temps da ngay dem ci li nga xam ne mooy li gën a wóor li gën sàmm ci sa diine te li gën sàmm mooy nisaabu fidda mooy li gën a sàmm en plus liñ la wax ne loolu xadis yépp moom mooy amul benn wuute ci xadis yi que ne loolu noonu la ko yeneen ci ma saa saam waxe te fekku ci fi mooy or dafa am wuute mais même bu dee ne ijma am na ci waaye dañ naan li nga xam ne daal mooy maslahaay ñépp te waa ji nga xam ne moo am 200 euros kenn te jàppoo ko riche te liñ koy génneloo mais bu ko génnee presque du dara imaginez 200 euros ñu ne la léegi wala 300 euro 100 yu nekk génn ci deux virgule cinq deux virgule cinq téeméer yu nekk ñaar ak genn wàll mais kooku mënula ruiner nit noonu ci noonu ci loo xamante ne denc na ko at te suñu charia poussé na ci leneen mooy alal jooju boo bañee lool jeexal ko moo tax mu ne woon am na sax xadis yu koy wax comme li al imam Shafi'i solo ak ñeneen am na ñuy dëgëral xadis yooyu ittajiru min maalil yataama la ta'kuluhu as-sadaqa dee leen commerce ci alalu jirim yi bu ko li nga xam ne mooy zakat yi lekk mooy ne affaire bi loolu la te li gën a dëgër insha allah mooy ne nisaabu léegi suñu monnaie yi ñu yor mooy fidda comme li ëpp ci borom xam-xam yi ni nga xam ne noonu lañu ko waxe léegi nag nga ne ma mais man am na lu ma jaaxal parce que man gars yi man loolu rek laay dégg ah ku wax affaire kii ñu ne quatre-vingt-cinq gramme d'or ñu ne la waaw parce que or comme que or moo ne woon moo new moom lañ indexé woon monnaie yi comme niñ la ko waxee loolu la ñu bari jàpp ba léegi am na ñu bari ñoo xam ne ñoom foofu lañ ko kal loo wax rek ñu ne la quatre-vingt-cinq grammes d'or alors que affaire bi demewul noonu léegi nag léegi nag bi nga xam ne ci la demee noonu mooy manuñu di raisonner ci jamono joo xamante ne comme si jamono joo xam ne or bi moo ne woon moo moo moom lañ doon indexé xaalis bi alors que demeetul noonu mooy loolu mënula continuer loolu mënula continuer mënuñu continuer ci raisonnement bopp parce que bu ñu ko raisonner day nekk raisonnement bu faux parce que li ñuy wax demeewul noonu léegi nag tant ñeneen ñi parce que masala mi tamit masala ijtihaadiya la mënuñu forcer kenn ne yéen ñépp par force da ngeen di jël monnaie léegi ngeen def ko ci léegi zakatu monnaie léegi fidda la ku ko deful am nga bàkkaar non àggul foofu ku nekk dangay xool li nga xam ne moo gën a wóor te moo gën a leer yow te moom nga jàpp ne moo gën a dëgër te li gën a dëgër insha mooy lii ñu la wax moo ànd ak ruuxu sharia mooy esprit sharia lim nga xam ne moom la bëgg a doxal ci zakat moo ci ki moo ci ànd te bu ñu ko defee or ñu bàyyi dootuñ ko joxe waaw ñu bari lootuñ joxeeti zakat wax naa la cinq un million et quelque boo ko sénégalais fële ca Dakar fokk nga yor lu toll un million sept cent yoo denc ba mu mat un an nga door cee mën a génne zakat nga ne ko kooku bu dencee un million un million bu ko dencee at ba at kooku du joxe zakat sa waay seetaatal mbir mi seetaatal mbir mi rek seetaatal mbir mi est-ce que loolu yenu na maanaa loolu yenuwul maanaa yenuwul maanaa léegi laaj bi mooy ki nga xam ne moom dafa am un million mooy ci ñi ne fidda ki am un million franc CFA par at at ba at waxuma moom lay am le mooy moom la denc dund na at mi ba mu jeex mu bàyyi ko fi juróom ñaar fukki weer ak ñaar fekkaat ko fi kooku nga foog ne kooku kooku pauvre la est-ce que kooku pauvre la que moom lañ dañ lay delloo laaj bi rek xam nga li nga naan fidda waa ji am 39 xar ak ki am lee loolu dañ naan temps bu dii la suñu borom moo ko def natt mbir yi ku nekk mu ne lii ngay joxe te yow dañ lay delloo mbir mi waaw léegi ki am 1 million franc CFA denc ko at ba at di dund correctement kooku ndax bu yow boo nee mënu la joxe zakat mooy kon da ko considérer comme pauvre ah. est-ce que loolu loolu yenu na maanaa est-ce que loolu yenu na maanaa est-ce que yenu na maanaa waaju denc un million ñu ne ko yow te te un million boobu mooy ay deux mille ku denc fii presque trois mille euros deux mille euros at ba at ñu ne waa ji pauvre la xanaa France seuil de pauvreté bi sax mille euros lañ ko teg hein kuy gagner mille euros xaw ba mille et quelque seuil de pauvreté bi foofu la léegi nan ngay xalaate ñu ne waa ji moom day am 2000 euro yu mën a denc at ba at ñu ne waa ji du pauvre mais seetal <laughs> mooy dañ lay delloo wax bi rek dañ lay delloo wax bi l'islam waxul un richard en en milliers d'euros en des des million millions mooy koo xam ne buur yàlla defal na ko jàppandal nekk na à l'aise mën na dundu fay ay borom dundu dundu dundal ñi muy dundal ba pare mu am lu des lii mooy al li des loolu lay joxe zakat te loolu ci nisaabul fidda mooy liñ la wax léegi mooy or bi ngay xool non argent bi ngay xool ci marché bi ñaata lay jar nga multiplier ko ak 595 ku am lu tollu noonu téye ko at ba at kooku mooy joxe zakat ci loolu ci loolu lay joxe zakat lu tollu noonu ci lay joxe zakat cent yu ne deux virgule cinq wala mille yu ne vingt cinq pour cent loolu lay génne non vingt cinq sur mille pour mille sur mille moom loolu lay génne lii mooy li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër ci masala bi léegi nag lële wax naa la li tax nit ñi di ko wax tout le temps quatre-vingt-cinq grammes d'or mooy li siiw te mooy te tamit mooy li nga xam ne moo fi newoon mais nag affaire yi dafa wuute affaire yi doxeetul noonu suñu mone yi amatul benn boo xam ne ci ci or lañ ko indexé liñ ko indexé mooy ci bourse bi ak yooyu kon insha allah walilahi alhamdu wal minna ci kaw noonu kon jeexal nañ masala mi jëmoon ci wàll suñu monnaie yi suñu mone yii nii ana ci lan lañ koy indexé mooy ana ci lan mooy nisaabam lan mooy nisaabam kon insha allah mooy ci fidda bi la am na nag ñu bari ñoo xam ne bon buñ koy dee dóor a dégg affaire bi dañ di jaaxal dañ naan bon mais attends dañ naan non lii man maa ngi koy dóor a dégg en plus bon c'est bizarre ça c'est bizarre kon bari na ñoo xam ne war nañu joxe zakat kon dañ naan la waaw du loolu lañ la wax ne la lool ci la njariñ li ëpp te ñi koy joxe ci lay ëpp ndax bari nañu jàpp seen bopp ay pauvre du ñuy pauvre benn nit laa mas a dégg mu sant yàlla sant gu leer ci wolof yi waaw waaw xam nga gars yi dañuy jóge dëkk réew ma ñëw France wala ay kii vraiment buñ seetee ñoom seen seen seen situation bi ñuy dunde ñu comparer ñu comparer ñoom bañ nekkee xale ñi doon dunde comme ñoom ah. Sénégal mais ñi doon dunde comme ñoom lañ doon wax boos yi am na fii nii presque ku nekk ci ñun ñun ñépp amul sans exception a ah, bariwul am nay exception dëgg la am na ñoo xam ne seen bon euh, yaxsi yaxsibuhumul jaahilu aghniya ku leen xamul seen état da ngay foog ne ñii dañoo riche alors que ah la yàlla xam doy na waaye ñun bari na fi ñi ëpp ci ñun li ñuy dunde fii bu ñu comparer ña ci ne woon Sénégal dunde foofu ña doon dund comme moom moom hein moom moom moom moom euh, euh, kii de vie bi mu am hein mooy niveau de vie bi mu am ak ni muy dunde ña ko doon dunde ba mu newee xale Sénégal ña amoon lool lañ doon woowe boos yi borom barke yi mais kooku ñun dañuy nekk fii ba pare ba léegi jàpp ne ñun dañoo ñàkk jàpp ne amuñu dara waaw di dajale rek ci compte yi fàtte li nga xam ne mooy zakat waaw fàtte li nga xam ne mooy zakat fu ne ñu ubbi fa compte di fa denc rek ay compte d'épargne yoo xam ne fàtte zakat alors que bari na ñoo xam ne dañuy war a joxe zakat mais am na tamit beneen côté ñoo xam ne mën nañuy gagner un million d'euros par mois pour exemple laa la jox mooy lu bari mën nañooy gagner dix mille euros par mois te zakat du leen war parce que seeni dépense la waaw. waaw parce que seeni dépense mooy seen alal jamais mu mooy lu mat nisaab fekk fa at ba at manu la ne waaw am na ci boroom xam-xam yi ku mag euh, dama fàtteeti wóoratuma ndax al imaam al-Layth ibn Sa'd rahmatullah alayhi wala kan mais lu bari la doon am mais masula génne zakat dama budul moom damay hésiter est-ce que moom la wala keneen la ah mooy koo xam ne nit loolu la mooy mën nga nekk di gagner lu bari te ba soo joxee sa zakat parce que yow sa dépense dafa bari ñi ngay dimbali dañoo bari alal jooy yor mu nekk fa ba mat nisaab at ba at loolu amoo ndax du ko fa fekk loolu day am mooy bu matee nisaab balaa at may jeex dépensé na ko bu yàgg. dépassé na ko bu yàgg mooy loolu day am tamit moo tax affaire bi mooy loolu mooy kon nisaabul fidda kon mooy loolu mooy bu doon tey tey jii tey jii mooy ah cinq cent quatre-vingt-quinze fois zéro trente-neuf la ah muy euro côté boobu la mais affaire wax naa day changer selon ni cours yi ni or di jar rek gramme bi loolu ku ko yor at ba at mooy da nga war a génne zakat te li ngay génne bariwul am na ñoo xam ne bu seen zakat bu ñu ko génnee matul cinquante euros sa waay cinquante euros quand même nga jàpp ne loolu metti la non ça c'est injuste non cinquante euros mën nañ ko jël ci yow ba mu ba mu nekk loo ci am léeg-léeg nga dem ànd ak say gaay ngeen payé xaw ma naan da jaay playboy woo say say say ñoo xam ne daganuñ la ngeen dem ci resto boo xam ne menu bi rek ëpp na cinquante euros charia wax la génneel ay cinquante euros nga naan affaire bi dafa cher c'est pas normal non gars yi bon non ñii il ñu seetaat ko bon ça mooy war nañu seetaat suñu bopp moo tax jar naa xam bari na ñoo xam ne war nañoo génne zakat waaw te affaire yi nekkul ci man étudiant la wala lool lool ça ça ne veut rien nit mën naa nekk étudiant hein kaawam mu ëpp niveau de vie wam rëy ki nga xam ne mu ngi liggéey ñaata travailleur pauvre ngay dégg ñoo xamante ne nii balaa weer wee jeex seen salaire jeex na bu yàgg découvert la ñuy nekk kooku koy pauvre la ji nga xam ne moom moom moom moom fay ne léppam loo loyaasam ay facture am léppam yor loo xam ne lu toll ni minimum deux cent euros de deux cent ay cinquante jàpp trois cent deux cent trente deux mu yor ko at ba at kooku bu ko soxla woon du ko utiliser ah kon nag affaire bi <laughs> wallahu taala alam kon loolu mooy li gën a dëgër kon xam naa tey dañuy yem nii jataay bii di ñëw kon ginnaaw biñ gisee suñu mono yi lan moo ñu dese mooy ñu gis nag léegi saleer waa ji am salaire nan lay def mais xam nga yooyu yëpp mënoon a dugg mooy yii nii daanaka lépp dugal na ko mais mooy almaalul mustafaat voilà masala almaalul mustafaat la ñuy gis yi jëm ci wàll bonus yi ak gaa yooyu ñoom intérêt yeeg ñoomin seen allah ak premier ñooñee ñoom lañuy gis insha allahu taala ci suñu jotaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala